wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala daxala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-masjid fa-idhaa hablun mamduudun bayna as-saariyatayni fa-qaala maa haadha al-hablu qaaluu haadha hablun li Zaynab fa-idhaa fatarat ta'allaqat bihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala ci garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu tabaraka wa ta'ala minhum wa gisee ci bi weesu mooy di jublu ci jaamu yàlla yi loo xamante ni lu diggu doomu la lu nit ki àttan la te bañ di toggoo ci jaamu yàlla yi loo xamante ne du ko man après mu noot ko léegi euh, ci hadis bi ñu génn gisoon nañ hadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yeneen ci ma lay saa inna diina yusr diina jii dafa yomb kenn nag du ko sànjaafu di taral loolu ne dina ko noot léegi mu indi ba léegi ci buntu bi mu ne waan Aysata no waan Anas <laughs> mu ngi jële ci Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu wa ardaahu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne annahu qaala mu ne daxala nabiyu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam de dafa dugg annabiyu yonent bi sallallahu Makka ji wala Medina ñu ne alif bi alif mooy al bi lil ahdi la mooy. jàkkaam ñi nga xam ne moom lañ ko xame muy jàkkaam ji muy jàkkaay madinatul munawwara madinatu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam jàkka jooju lay wax dafa dugg ci jàkka ji fa ida hablun mu ngi fekk ben buum benn corde mamduudun boo xam ne ñu ngi ko tàllal hmm? bayna as-saariyatayn diggante ñaari poto yu nekkoon ci jàkka ji waaw ñaari colonne tubaab moom na naan colonne <laughs> entre deux colonnes mooy ay poto <laughs> hein ci la gis al amudatayn <laughs> hein ñu ñu ñu takk ci ab buum ay ab takk ko ci diggante ñaari poto fa qaala yonent bi saa saam affaire bi da koo da koo jaaxal mooy da koo surprendre <laughs> waaw mooy xaarewul woon lool mu ne maa haadal xablu buum gi mooy ban buum hein mooy kan moo moom buum gi ma gis ci jàkka ji ñu def ko diggante ñaari poto yi ci jàkka ji xaalu ñu ne ko hada xablu li Zaynab ñu ne ko ah buum gi da gis yow yonent bi saa salaam ah Zaynab la ñeel de waaw fa ida fatarat moom daal day jaamu yàlla rek waaw waaw bu sonnee ci julli ji muy julli ta'allaqat bihi mu daal di ci moy mu daal di jàpp euh, mel ni ku ci yeew boppam ngir mën a dëgërlu mën a taxaw ngir bañ a ngir bañ a daanu mooy bu demee daal ba taxaw gi metti na ah moo tax ci riwaa imaam muslim bi mu ne fa fatarat bu demee ba toqi ci mbir mi ci taxaw bi ah fa ida kasilat aw fatarat amsakat be waaw mu ne foofu dañ ne ko yonente way saasaam dane ma hada ñu ne ko xaalu li Zaynab tusalli de fa ida kasilat aw fatarat amsakat be ñu ne ko ngir lii de ngir Zaynab la de waaw moom daal bu ñëwee ba tayel nar koo dugg wala mooy mu mu mel ni sonn ci mbir yi wala mu waqi am sakat bi day jàppandu ci buum yi ngir mu mën a taxaw waaw bi nga xam ne nag lool la <laughs> loolu lañ ko wax yeneen tubaab yi saa saa am ne mu ne laa déedéet waaw fa qaala an-nabi sallallahu alayhi laa hulluhu dindi leen ko dindi leen buum mooy tekki leen ko waaw na tekki leen buum gi li yusalli na julli ahadukum kenn ku nekk ci yéen nashaatahu jamono ji muy amee cawarte ku sawar ci jaamu yàlla guddi jul julli na taxaw julli fa fatara bu demee ba toqi ba sonn fal yaqum na toog waaw bu dee sonn bi moom taxaw bi metti na ci moom mën ko boo si por na toog waaye paa taxaw di jàppandu ci ay buum ngir mën a taxaw loolu lépp ci julli déedéet dindi leen fekki leen ma buum gi ma gis ci jàkka ji ngeen dakk waaw kon nag <laughs> lii la yonent bi alayhi salaam wax mu ne xadiis bi eh, muttafaqun alayhi waaw mais euh, euh, euh, non riwaay imaamu Buxaari bi moo wax lool moo <laughs> fa idaa fatara falyaqul waaye fee fa idaa fatara falyaqul hulluhu waaw bi nga xam ne moo ñëw ci Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn ah? <laughs> eh, am na ci riwaayaam yi yoo xamante ne noonee la mooy fa idaa fatarat amsakat fa ida kasila aw fatara amsaka fa qaala hullu li yusalli ahadukum nashata fa ida kasila aw fatara qa'ad wa fi riwaya falyaq'ud ah kanta riwaya bii nga xam ne moom la indi fii moom al imam al Bukhari an-Nawawi dane fal yarqud na nelaw léegi kan moo indi riwaya fal yarqud ah kan moo di riwaaye fal yarqub imaam hadis bi muttafaqun alayhi la wax al imaam Abu Dawud daal dina koy solo waaye naka noonu al imaamu an-Nasaa'i daal dina koy solo naka noonu al imaamu Ibn Maajah daal dina koy solo naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo waaye fal yarqub bi man moom laa gisul. foogoon naa ne riwaay imaam muslim bi la waaye eh, eh, yeneen yëpp danaan fal yaqud wala fa ida ayat comme ci riwaay benn imaam ahmad bi rahmatullahi alayhi nga xam ne foofu moom Eh, imaam Ahmad dane eh, eh, ci riwaayaam ne haddasanaa Afaanu qaala haddasanaa Hammaad qaala axbaranaa Saabitun an Abdirrahmaan ibn Abii Laylaa boobu ci Abdirrahmaan ibn Abii Laylaa la jaar jaarul Seydina anna Rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam ra'aa fil masjidi hablan bayna zaariyatayni faqaala maa haazal hablu faqiila yaa Rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam li Hamnata binti Jahshin tusallii fa ida ayat ta'allaqat bi fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tusalli ma ataqat fa ida ayat fal tajlis voilà mu ne haddathana Affan qala haddathana Hammad an Humayd an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi misli loolu al imaamu Ahmad indi na ko ci ñeenti bërëb mais fal yarqut booy amu gisuma ko ci voilà mooy waajibu bu bu dee dafa sonn fal yarqud léegi euh, mooy na nelaw na na na na na nelaw yi nag fa riwaay yi ma gis fal yaqud la wax fal yaqud na toog ku sonn rek na toog ku julli ba sonn na toog léegi bu ñëwee ci hadith bi Ah, mu ne muttafaqun yi kon wax nañ la ñeneen ñi nga xamante ne nii daal dinañ koy solo léegi nañ ci ñëwaat léegi mais ci ban Zaynab lay wax parce que riwaay bi ñu wax léegi nii bu imaam Ahmad bi nga mujjee wax moom dana na bint Jahsh mooy Hamna la moo doon sërëm na bii moo doon soxnaay kan ci saxaaba yi Hamna bint Jahsh moo doon soxnaay eh, Mus'ab ibn Umayr eh, radiyallahu ta'ala anhu bokk ci shuhadaa u Uhud ah xam na bi bi sœur la ci euh, suñu yaay Zaynab bint Jahsh soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi yow Zaynab bi kan la al imaam al haafiz ibnu al haafiz ibnu Hajar Ahmad ibnu Ali al Asqalaani rahmatullahi alayhi bi muy sharh hadis bi la imaamul Buxaari waxuñu woon lool de. da ko ëndi ci eh, baabu tahajjudi bil layli baabu baabu ma yukrahu min at-tashdid fil ibada foofu la ko ëndi kanta imaamu muslim mu ngi ko ëndi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaat baabun amru man na'asa fi salaatihi bi an yarkuda aw yaq'uda hatta yadhhaba anhu dhaalika kon mu ngi noonu eh, kon eh, voilà bu ko defee ñu xam yan bërëb lañ ko ëndi foofu noonu al imaam al-Haafiz ibn Hajar bi mu koy saraa dane jazama kasiirun min ash-shurraah taba'an lil-Xatiib fii mubhamaatihi bi annahaa bint Jahsh ummul mu'miniin ummul mu'miniin ummul mu'miniin waaw mu ne de dogu na lu bari ñuy saraa xadiis bii te loolu ñu ngi ci topp al-Xatiib al-Baghdaadi <laughs> al-imaam al-Xatiib al-Baghdaadi ah rahmatullah alayhi ci mubhamaatam yi ci téereem boobu la nga xam ne. xadiis yi nga xam dañu ñëw ñu ciy tudd ay nit ñoo xam ne leeraluñ leen mu wax ne ñii mooy diw waaw xam nga mu mubham daa am muhmal am wa mubhamun ma fi raawin lam yusam mubham mooy koo xam ne tudduñu ko waaw ne benn sama benn najaay nee na daman maam nijaay yu bari ah bay <laughs> ah ne sa benn ah man de sama benn tante nee te yow nga am tante yu bari taxul ñu xam ko kooku mubham la muhmal nag mooy dañuy wax tur bi tur wi mais kenn xamul kan la parce que tudd noonu daa bari waaw même nga ne Moodu Njaay wàcc biir Ndakaaru naan man de hee gars yi wàcc boo maraîcher hmm? jóge ci àll bi wàcc boo maraîcher <laughs> ah daje Njaay naan lay waaye man Moodu Njaay laay seet nee nañ Ndakaaru la dëkk <laughs> tey nga am problème yow Moodu Njaay yi ni ñu baree biir Ndakaaru fii ma la yow waxoo sax Pikine la dëkk même Pikine rek c'est grave Pikine kese yow pour nga trouver Modou Modou Ndiaye dañoo bari ah <laughs> léegi yow nga ne Ndakaaru gi yëpp ñu ne la fan fan ci Ndakaaru nga ne xaw ma ne dañ mën a rek Ndakaaru <laughs> kooku kooku <laughs> muhmal la wala wax nañ tur bi kenn xamu ko voilà al imaam al xatiib al baghdaadi rahimahullahu taala ñu bari mu ne dañ koo topp ci waxam jooju kene kii nii nii Zaynab la eh, bint Jahsh mooy soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam nday booy ngëm yàlla yi imaamul haafid rahimahullah mu ne nag lii nag walam ara zalika fi shay'in min at-turuq sarihan waaye man daal imaam al-haafid ah man de i fenn ci yoonu hadis bii luy leeral ne sayyidatu Zaynab la Zaynab daal la wax kantaa ban Zaynab la lool lii mooy dëgg dëgg mubham mooy muhmal voilà wax nañ tur bi mais kenn xamul kan ban Zaynab Zaynab yi dañoo bari moo tax yonent salaam keroog bi Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu ñëwee du euh, parce que bon euh, di dugg ci yonent bi saa saa mu dajeek benn Zaynab <laughs> fekk ci bunt bi mu ne ko mu mu ne ko yëglul ma ci yonent saa saa mais nag moo bu ko wax bu ko wax ne man la quoi mu dem yonent bi saa saa ah laaj ko mu ne ko Zaynab de mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy yëglu yonent bi saa saa ne ko ay ba ban ci Zaynab yi parce que Zaynab yi dañoo bari <laughs> waaw ban ci Zaynab yi mooy yëglu ngir dugg ci ñëw gis ma. <laughs> mu ne ko nag ah comme que yonent bay saasaam digle laaju yonent bay saasaam moo féete kaw wax ji ko Zaynab bee ne ko bul wax kat la bu ko bu wax ne man la ah non ah. waaw yonent bay saas ah min anfusihim moo gën a yey ci wër ngëm yàlla ci seen bopp loolu sëy naa Bilaal xam ndaw si nee la ko bu bu bul ne bul ko jox sama identité waaye ah comme que yonent bay xam nga bu Zaynab rek. mooy Zaynab dañoo bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ayyu zayaani ban ayyu zayaani ban ci Zaynab mu ne ko nag ah imra'atu ibn <laughs> waaw ah Zaynab boobu nag mooy Zaynab soxnaay ibn Mas'ud nag radiyallahu anha moo nekk ci bunt bi di yëglu waaw kon Zaynab dañoo bari xanaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese amoon na doom ju tuddu Zaynab <laughs> ah radiyallahu anha warda ah, waay <laughs> kon dañoo bari woon léegi nag sauf que fii imaam al nag da ne ah, ngi topp imaam surah yi ñiy sarah hadis bi al imaam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah alayhim ci ne bint Jahsh la mais man de nday way ngam yàlla yi radiyallahu anhu man nag gisuma ko ci benn yoon ci hadis bi foo xam ne leeral nañ ne moom la dañ ne daal mu ne waqa'a fi sharh ash-shaykh Sirajuddin ibn al ah, al imaam ibn mu ne euh, rod na ci sharaawam bi mu ne al imaam ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba rahimahullah borom musannaf soloo na ko na ko noonee kene Zaynab bint Jahsh waa waaye imaam al-Hafiz mu ne waxul na sama sëriñ la rek kon nag bon xam nga ñun fanatisme gi ñu nekkee ah sama sëriñ la kon nag wax la lii rek jeex na man damay gëmm même bu ne li ma xool cherché naa fu nekk gisuma fa lool luy étayé luy dëgëral wax ji mu wax ma ma bëgg ne quand même c'est comme ça parce xam-xam nag bu loolu waaw lii la ñu bari ci ñun man moo tax ma ne la ñun moom dañoo am problème di chara téere yi suñu mag yi niñ bind moo tax ñun duñu chara dañuy tëral mooy chara lii ngay gis ñu naan sharh al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj bi imaamu An-Nawawi def wala Fathul Bari bii imam al-Hafiz Ibn Hajar mi def Fathul Baari bi ko bi imaam al-Haafiz Rajab defaroon ak yi nga xam ne yooyu di shara Muhazzab bi imaam an-Nawawi doon Abu Ishaq al-Majmu' al-Majmu' ah? yu mel noonu ñun ñooru daanaka duñ ko man waaw moo ñoom bu ñu jàngu téere boo xam ne suñu mag ñee ko bind gis ci loo xam ne yow lii ci wàllu xadiis mooy du wax joo xam ne wax la bu waroon xam bàyyi xel parce que soit bu nekk xadiis boo xam ne bu faible la wala boo xam ne sax mawdu la ñun du parce que jàpp nañ waaw alors que nag loolu xam-xam la rek xam-xam la ban problème moo ci ne nga ne xadiis bii de nee nañu wérul borom ñi toppatoo xadiis moom. jàpp nañ ne xadis bi wérul wala sax ñu ne xadis bi <laughs> diw mi fi nekk ab expliqué kat la créé katu xadis la kooku ay waxam ëpp naa jàpp te moom moo indi xadis loolu kese ñun daanaka bu ñu ko def parce que ay considération yu ñu am yoo xam ne waaw boo amee considération yooyu nag di ko sàmmonteel mooy yow dalay soril ci teewu xam-xam waaw dala fii soril parce que xam-xam xamul yooyu mooy bi Seydina Ali waxoon waxam jooju wallahi bi maa i bi bi maa il uyun lañ ko war a bind maa bi maa il zahaba bi maa il uyun wala ci suñu bët yi ñu tuur leen bind ko ndax am solo bu capital wax jooju waaw teg leen dëgg ba pare ngeen door a jël nit ñi di leen jaaral ci dëgg am moo dëgg alxuraan ak sunna teg leen ko ku ñëw nag ay waxam dañ ko fay delloo boo dëppoo bu dëppoo weeg loolee alxuraan ak sunna ñu jël bu dëppoowul ak moom ak ku mu man di doon teral nañ ko màggal nañ ko mooy ci mu doon waaye nag wax jii duñ ko ci topp voilà loolu sax moom ci boppam day kontaan ci ñun ci loolu dina xam ne kii topp ma rek topp falaa falaa yooyu déedéet dafay topp ci busol bu leer waaw suñu busol man ak moom man mi muy jéem a toppat ak moom mooy alxuraan ak sunna saa bu gisee ne amaana andi naa loo xam ne lii ña nga xam ne ñooy toppatoo loo lee nañ ne lii dëgërul moom du am benn gêne ne lii dëgërul te wàññiwul dara màggaay gum ko màggal fonk gum ko fonk mais ñi nga xam ne xamuñu li xamuñu xam-xam ñoom ngay dégg ñu am ah day jéegat daa bëgg a wax ne kon Serigne Gueye li ma wax du noonu waaye ma la yow demal toog waa waaye man borom xam-xam nga bi gis koo xamante ne ay waxam 100 pour cent dañ koy jël loolu lañuy xool ci alxuraan bu dëppoog moom est-ce que waaw loolu kese yaa alxaafis na xajar naw neewul ah sëriñ bi de nee na lii rek que sax nee na sax mu ngi ci musannafu imam ibn abi shayba di di di di di dëgëral wax al imam rahimahullah wax ak ko ci neewul ne loolu rek mu ne kon ma gongo ah déedéet dane <laughs> rot na ci saraawu ah siraaju diin mooy jumu diine ji lampu diine leeral torsu diine bi leeral ibnul mulaqin mu ne annab na abi shayba kene al imam abi shayba abu bakr ibn borom musannaf rawahu kadhalika solo na ne moo ne nag manta man de man man lam ara fi musnadihi <laughs> wa musannafihi ziyaadatun ala qawlihi qaalu li Zaynab waaw mu ne ah kanta man imaam al-Haafiz Ibn Hajar gisuma ci musnadam muy bu imaam Ibn Abi Shayba du ci musnadam wa musannafi du caagante hmm? musnadam boobu musannaf wa musannafi ak musannafam man de gisuma ci loolu ziyaa lu lu lu ëpp lii lii laa ci gis qaalu li Zaynab dañu wax Zaynab waaw te de dool la ci bint jas loolu moom gisuma ko waaw <laughs> voilà kon nag mu ngi nii lii daal lii mooy xam-xamaa voilà kantaari waaye imam euh, kii bi ahmad bi wax nañ la foofu moom nee na xam na bint jas voilà foofu nee na xam na bint jas moom laa la wax léegi ne moo doon ba soxnaay Seydina Mus'ab nekkoon sœur ci Sayyidatu Zaynab radiyallahu ta'ala anha mu ne waaw ci kaw noonu amaana lii de nekk na luy lëkkaale luy wane que ne peut-être que buum gi sayyidatu Zaynab ko moomoon sëram léeg-léeg bu ñëwee moom it di fa la ci jàkka ji ah, nekk foofee boom it bu sonnee def ni sëram di sayyidatu Zaynab di def loolu de mën nañ koo déggee noonu waaye dogu ci noonu kese ah en tout cas gisuñu lu koy étayé Allahu akbar <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu hein am na eh, eh, imaam alxaafis ne te sax xam na nii am nañu ñoo xam ne dañ doon wax ne dañ koy woowe Zaynab ci lii yi nga xam ne waxees nas ko bu dee loolu nag ci dëgg la bu dee ne loolu noonu taxaw na <laughs> kon mooy Zaynab boobu mooy Zaynab bintu Jahsh boobu kon bu dee ne moom magam kii boobu mbokkam ni dañ ko doon wax eh, Zaynab la tuddoon moom mii tuddoo xam na mais ñu koy wax Zaynab tamit kon bu boobaa te am na riwaaya bu ne Hamna bint euh, euh, Jahsh moo ko woon kon bu boobaa waaw kon dañ naan xam naa ko moomoon <laughs> bu dee la <laughs> loolu <laughs> dëgër Allahu akbar fay fay lii daa am solo bu ah waaw hadith Yonent bi alayhi salaam la lëpp la ko dañ koy la ko boroom xam-xam yi def sawaay ñoo ñun ñoo tayel rek mais lii lépp lu ñu bind kese la fii mu ne man damay répété képp <laughs> kese du dara loo xam ne fii mu ne sama exploit bu ma def dara laa fi deful lu ñu ci fekk nag nañu xam ne ñun la quoi hein mu ne kon Zaynab boobu nag koo xam ne daal xamuñu kan la hein ndaa amoon ak buum. loolu dañ ciy jàng premièrement ñuy dem eh, que eh, eh, jigéen man naa dem ci jàkka ji fa naafila parce que kii da doon naafila ci jàkka ji ba defoon fi buum bii bu doon ne loolu mën na nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina en plus sax moom muy naafila ci jàkka yi kan moo ko wax mu naafila déedéet nay naafila néegam déedéet loolu mën naa nekk voilà loolu ñuy jàng fii la te lu leer la waaw waaw. boroom xam-xam yi nag ñenn ñu bari dañ naan laa aminal fitna mais loolu c'est c'est connu du bu dee ne euh, euh, am na kóolute ci fitna daal di koy dal dab ci yoon wala fa muy jaamoo yàlla wala boobu mu créé fitna bi waaw bala moo dem ci jàkka ji parfum tuur neex ay lu nekk mat yow déedéet déedéet voilà loolu koy leer na moom <laughs> voilà mu ngi noonu ah loolu taxul ñuy wax ah. ça soit clair kon nag mu ngi noonu mu ne kon eh, eh, eh, kon dañ ciy gis ni lëkkaaleeg suñu bunt bi mooy ne nañuy ut ci jublu ci jaamu yàlla yi lu ñu àttan bu ñu teg suñu bopp lu metti kuy julli ba mën a toog yeneen ci waaye saa saa ne la toogal loolu mooy la boo taxawee di julli ñu naafila la naafila yeneen ci saa saa xamal nañu ne payu kii taxaw ki toog day am payu xaaju ki taxaw mais bu di dangaa dem ba sonn mënoo ko mais nga toog nga continuer yàqul sa julli wala sax nga toog fal yarqud na nelaw moolu mooy la mooy ne génn ci julli bi léegi nan la ciy génne boroo xam-xam yi nag foofu wuute ñenn ñi ne day sëlmal ci saa si nan asalaamaaleykum waaw am ñu ne noonu day àggale parce que comme ko dugg na ci jaamu yàlla ji foog mu matal ko loolu mooy yi nga xamante ne su Maliki yi naan yooyu ci ñun moom képp ku ko tàmbali doo ko mën a dagg noonu il faut nga tàmbali tawaahuna ah sawmuna booy woor moo ku wooru naa fi ci xasee dugg doo ko dagg noonu loolu mooy mazhabu imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ni ko al borom Ash-Shanqiti ash alayhi daal di leerale kene affaire bi lenn la mooy ne salaatu naa ah, suñu julli mooy julli naafile boo ci duggee amul no man daa kii na après nga arrêté ko ta il faut nga àggale ko yoo xam ne boo ci duggee même bu fara xamee boo ci xasee dugg danga koy àggal bokk na ci saw mu naa suñu koor kooru naafile boo ci xasee dugg danga koy àggale voilà loolu mooy ci mazhabu Maliki rahmatullahi tawaafu naa tawaaf waaw boo commencé tawaaf amul ngay tawaaf ba jiw ma man sax du tawaafu faram ah, ah nga dagg ko dem déedéet da nga koy àndal yooyu la yoo xam ne yu ñu xam la ci mazhab bi te yooyu moom ku ci dugg jaamu yàlla yooyu même bu doon farata ci yow boo ci duggee da nga koy continuer te obligé continuer ko ah, alors que euh, waa jumhur rahmatullah rek ñoo jàpp ne non bu dee ne nit ki euh, koor gi man naa bañ a kii ah ku woor ba ci euh, ba kii gis leneen wooru euh, naafila la bu ko neexee mu dog ko waaw te dara du ko fekk voilà ah nag loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala que ku woor moom dem ba ci biir man nga koo dog bu la neexee quoi voilà moo tax yeneen toiles sax daal na ñaanal euh, kii euh, ñaanal leen yiw wala mu lekk ah, mën na lekk voilà surtout ki nga xam ne dafa dafa dafa bon yow bi ngay ñëw yëg ne ne yaa ngi ñëw. mu waajal lu ne reen di xar ah gindi defar li reen ay bëy defaral la lépp nga ñëw nga ko da ngaa woor quand même kooku xat kallafa dafa garjoo gardajoo yenu chargé wu ay mbir ngir teral la bu boobaa sa koor bi dagg ko nga daal di ngir moom te borom bi ci insha allahu taala dina lay defal fayu ku woor parce que lii da nga koo def ab gaar gaar la bu la def voilà te tamit sa mbokku jullit boo xam ne def na lii lépp doo ko ne saa yi da ngaa te yow war ngaa ñibbi balaa timis da war a ñibbi timis mu ngi war a fekkaat sa kër léegi lim togg defar préparer ko lépp nan la ñuy def comment on va faire non non non insha allahu taala kon nag mu ne kon kon euh, julli bi noonu la mais boo génn da ngay seulement ah. doo ñëw rek. aywa dem sa yoon noonu déet da ngay loolu mooy li nga ne asalaamaaleykum après nga daal di toog nga tëdd voilà <coughs> somm nga souvent nga toog comme li wax ne fal yàqoon nga toog continuer julli wala bu dee ci lii fal yàqut ah boo kiiwee na nga tëdd nga nelaw nga war a nelaw ndax affaire bi yaa ngi dajantu sa waay ju sax waaw ah. yow daal yaa ngi dajantu dajantu ju mittee mittee mittee mittee mittee ah. bu boobaa nag dañ naan la ah bi léegi yow xam nga nangaa defa mooy euh, da ngay fexe euh, nga nga tëdd ko génnal ci biir ndax la dina ko wax ci bi ci tegu te loolu moo ñuy defal transition kon mu ne wa mu ne al imam an-Nawawi wa an aishata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idaa salla fa inna ahadakum idaa salla wa huwa naa'isun laa yadrii la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu muttafaqun alayhi kon xam naa dañuy yem nii parce que <laughs> amoon beneen programme amoon ku ma benn cours bu ma amoon nekk na ma koo fàtte gis naa <laughs> ma message léegi xam naa danaan maa ngi en ligne gisuma la <laughs> kon nag insha allah ñu yem nii bu beneen a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa